fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil fil baabi saadisi wal ishriin ba'dal mi'atayn kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci chapitre deux cent vingt-sept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 anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam saama yawma aashuuraa wa amara bi siyaamihi muttafaqun alayhi mu ne Mawlaana Ibnu Abbaas mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saama woor na yawma aashuuraa bésub e, tamxarit muy fukkeelu fan ci weeru tamxarit wa amara mu daal di digle bi siyaami ci suñu woor alhamdulillah mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamaani ash-shaykhaani di al imaamu al-Buxaari naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo ci suñu jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañ xadiis bi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu euh, taxrij bi mooy première jàngat xadiis bi fan nga koy fekk wax na la Shaykhaani ñoo ko solo gis nañ ñeneen ñu ko solo ak kàddu yi nan la ñëwee ak tamit yeneen xadiis yoo xam ne day wax ci wàllu Ashura ak ngëneelu Ashura waaye eh, ak tamit digle bi ko yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yaataloon nañu ci jëloon la nañu lu mat euh, waxtoog lu teg Euh, loolu moo doon jàngat bu njëkk bi tey nag ñu waroon a jàll loolu nag boo gisee yu mel noonu ñu koy def mooy day wane ne masala yiñ jëm daa am xëccoo looloo tax euh, bu ñu ñëwee ci taxriij bi seet xadiis yi fi mu nekk ci téere yi ak version yu wuute yi même bu dee ne yeneen saxaaba tamit yu ko indi ak nan lañ ko indee loolu boo gisee ñu tàmbali lool rek mooy xadiis boobu nar naa <laughs> am nay xëccoo voilà waaw te am na yuñ la waxoon ci biir weesu masala yoo xam ne insha allahu taala ñoo lëkkaloo xadiis bi eh, yoo xam ne moom la war a gis insha allah waaye buñ toppee ñun li ñu doon def li nga xam ne mooy suñu day dan mooy suñu mbaax ci saraax bi te loo lañ ci eh, doon def boobu ba léegi mooy buñ jógee première jàngat ginnaaw biñ jàngee xadiis bi wax baat yi firi ko ci lu gàtt mooy def taxrij bi mooy première jàngat mooy fan ngay fekk xadiis bi ak yan ci yan kàddu ci yan téere nga koy fekk ak nan la ñëwee ak iskam nee neen saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhum daal nañuy solo lu mel ni li ku mel ni fii mawlana ibnu abbaasir radiyallahu taala anhuma daal di solo léegi li ci tegu woon mooy lëkkaale nag xadiis bi ak buntu bi ni ko imaamu Nawawi tudde loolu mooy doon suñu ñaareelu njàngat bala ñoo ñëw ci yiñ la doon wax biy wees lëkkaale xadis bi ak suñu bunt bi nga xam ne day wax baabu fadli sawmi arafata wa wa taasuaa bunt bii di wax ngëneelu woor bésub arafat di juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski wa ashuraa waaye ngëneel gi nekk ci woor li nga xamante ne mooy bés di am mooy fukkeelu bés ci weeru tamxarit bi at weer wu njëkk ci atum jullit waaw bokk ci ashurul xurum yi nga xam ne ñoom la yonent bi saa saa waxoon ne salaasatun mutawaliyaat zul qaada zul hijja wa muharram waaw yooyu yonent bi saa saa waxoon keroog ca ajam waaw ne ashurul xurum weer yi nga xam ne yàlla da cee yokk ak leen ñeent la rajabun fard rajab bi nga xam ne moom dafa wéet bi nga xam ne moo nekk bayna jumada wa sha'bana nekk ginnaaw diggante jumada mooy thaniya jumada deux ak li nga xam ne mooy sha'ban di weeru baraxlu laata weeru koor bi dugg mu ne ñett yi dañoo takkaloo bi ci jëkk mooy zul qaada te mooy weer wi ñu nekk ba léegi walillahi alhamdu wal minna mu tombeek ñun ñu ngi la huit ñu ngi euh, euh, euh, ci weer wi nga xam ne mooy zulqaada mu ngi ñun ci lañu tolloo muy weer wi ci asurul xurum yi mooy bi yi nga xam ne ñoo takkaloo non tey le neuf maanaam li non tey le neuf waaw tey le neuf mercredi neuf voilà tombeek le mercredi muy mercredi neuf mille quatre cent quarante six ci zulqaada tombeek le mercredi sept mai deux mille vingt cinq ci atum grégorien ah, bu Nazarasi kon mu ngi noonu léegi kon mooy weer bi mooy Dul Qaada ak weer bi ci tegu muy euh, wolof fi ko wax tabaski Dul Qaada weer bi ci tegu di weeru tabaski bi ci tegu di tamxarit ñett yooyu ñoo taxaloo nekk weer yoo xam ne seeni ngëneel rëy na yonent bi alayhi salaam mu ci wax rëy na te am na luñ ci jot a gis walillahi alhamdu wal minna léegi kon lan mooy lëkkaaleem ak bunt bii di wax kon gëneelu weer Abdullah woor bi suba Arafat waaye Ashura ak Tasu'a Tasu'a mooy juróom-ñeenteelu fan bi ci weeru euh, tabaski voilà non ma naan tabaski tamxarit weeru tamxarit juróom-ñeenteelu fan bi juróomeelu fan bi non fukkeelu fan bi mooy Ashura Tasu'a comme Tis'a ak Ashura mooy euh, neuvième mooy juróom-ñeenteelu fan seen gëneel ñu ne la lëkkaalex suñu xadis bii di mawlaana xadisu ibnu abbaas radiyallahu anhuma mooy doy na ngëneel yonente bi alei saatu salaam wooroon bisu ashura <laughs> mooy yonente bi alei saatu salaam ci boppam woor ko ba pare mooy muy mu nekk sunna fi'liya lu mu def wa amara bi siyaami tab mu digle muy non fi'liya qawliya loo xam ne mooy duñ ne jagleem la ah non jagle yonent parce que bu doon daa def am nañu naan te wax naa la loolu du cosaan def yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ciy cosaan ñu roy képp ku waxoon naa la keroog eh, ñaari boroom xam-xam yoo gis ñuy xëccoo kii ne jëfu yonent ba de saa sa am quoi kii ne dañ ko tee war a roy kii ne noonu jagleem la kii ne jagleem la moom la ñuy laaj ne ko yow ëndil luy wan lii jagleem la parce que loolu du cosaan lii cosaan mooy la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal axir ni mu ko waxee ci suuratul ahzaab moom borom bi tabaaraka wa taala na ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa bi gën mat bi gën baax mooy bu baax ñeel képp koo xam ne yaakaar nga te gëm nga borom ak dayeeg borom bi ak bés ba nga xam ne mooy bés bu mujj wax tey tudd yàlla lu bari kon kooku moo tax waaye non seulement da koo def waaye wa amara kon loolu mooy cosaan mooy roy yonent bay saasaan ci lépp lu mu def ba bu dalil ñëwee nag luy wane ne ah déet lii nag pour moom kese la waaw comme li borom bi ne xaalisatan lak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi in ka in arada an-nabi an yastankihaha borom bi teg ci xaalisatan laka min dunil mu'minin waaw jigéen bu ñëw mu ne bu dee ab jigéen boo xam ne way ngëm yàlla la boo xam ne dafa ñëw may boppam yonent bi alayhi salaatu salaam waaw bu dee ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah eh, bëgg na koo denc waaw loolu mooy euh, loolu pour yonent bi saa saam kese la waaw <laughs> in araada an-nabi an yastankiha xaalisatan laka mu ne lii dafa sell ngir yow kese min duunil mu'miniin booy ngëm yàlla yi kenn ci ñoo bokk ci waaw amul fu di darajaam di toll ba mu jàpp ne am na jigéen boo xam ne bu ñëwee may ko boppam noonu rek dagan na ko bu d'accordé déedéet loolu képp ku ko def njaaloo la tudd ci yow waaw jigéen bu ñëw mais fekk góor na ko may naa la sama bopp mu dagan kon loolu njaaloo fan lay amati mais kiy njaaloo kenn ki niy njaalool ñaar ñi njaaloo du loolu lañ def waaw neexante nañ wala kii nañ seeni pulsion yu dangereuses yu bon poussé na leen ah, ñu dem ci hôtel de la place wala sax seen néeg wala néeg kenn wala dem fenn wala daje fenn wala ca dancing ba wala ca euh, feneen daal di fay bokk sëy ànd sëy loolu loolu loolu loolu loolu kam kam kam la ñuy dóor ci yari yari njaaloo <laughs> waaw moo tax may naa la sa jigéen amul taxaw ni góor may naa la sa bopp mu jeex saa seede amul can amul dara amul amul wali amul dara loolu manula nekk waaw ne waa ji moom na ne est rek nangu na parce que moom wilaayam daa sori euh, ndax fi màgg ma ne foo màgg màgg màgg bu amoon kenn ku fiy génn xanaa saxaaba yi lay doon te ñoom sax loolu borom bi da ne min du xaalisatan laka min dunil mu'minin voilà yu mel noonu ñoo xam ne ah atte bii nag moom bii moom sariya moo leeral ne bii kenn du ci roog yonent bi alayhi salaatu salaam jeex na kon loolu dafa leer wallahu taala alam léegi kon dañuy gis Ashura ngëneelam noo yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement daf ko def waaye wa amara mu digle bi siyaame ci ñu woor ko te yonent bay saa saam lépp lu mu digle ngëneel kese fa ne waaw te robboon nañu ci hadis bi ñu génnoon euh, bu sëy naa Abu Qatada bi waxoon nañ la ko ci guddaayam te ne waxoon na mbiru Ashura te imaamu Nawawi moom lay indi juste après suñu hadis bi waaw moo tax hadis boobu buñ fa ñëwee bon euh, duñ ci yàgg yenn yàgg yi ndax gis nañ ko bii weesu mais bii weesu waxul woon lool la doon wax mooy hadis bii weesu pas jotaay bii weesu. waaw naan su ila rasulillah sayyidina abu qatada al-harith ibn rib'i ibn balduma al-ansari radiyallahu anhu farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa qala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyata ñu ne nañ laajees nees yonent bi alayhi salaam ci woor bisub arafa mu ne day far at mi nga xam ne moo weesu ak bi des mooy ñaari at la lay faral ci xadis boobu waxoon nañ la xadis bu gudd la laajoon nañ ko ci tamit wa su'ila an siyaam yawmi ashura laaj na yonent bi alayhi salaatu salaam ngëneel li nekk ci weer woor bésu euh, tamxarit fukkeelu fan wi ci tamxarit fa qaala yukaffiru as-sanata al-maadiya mu ne day far li nga xamante ne mooy bakkaari at mi weesu kon loolu noonu euh, euh, muy gëneel gu googu nekk ci li nga xam ne ashura yenent bari saa saam daal di koy digle kon lëkkaale li nga xam ne mooy xadiis bi ak suñu bunt bi nekk na lool loo xam ne walillahi alhamdu wal minna lu clair a clair la léegi nag mu des hmm? mu des mu des mu des waaw léegi masala yi ñu doon wax ñu jàll kon ci yeneen xeetu masala yoo xamante ne dafa lëkkaloo ak suñu xadiis bi euh, bu doon euh, <laughs> xam nga lii rek neewoon manoon na doy waaye euh, xadis ay xadis bi lim la am dafa dafa bari c'est pas que ça ñëw rek wax gëneel gi romb loolu nag imaam indi ko fi mais dañ ciy gis yeneen i njàngat yoo xam da ca am te waroo xam-xam li ko wax léegi nag bokk na ci yooyu comme niñ ko waxe woon bi ñuy tëj jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mooy waa léegi lan mooy attey ashura woor bésub tamxarit laata mooy avant ak léegi avant mooy lan mooy ba nga xam ne yonent bay saasaam ci la ñëw Medina du gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn sayyidatu Aisha radiyallahu anha ak sayyidna Ibn Umar radiyallahu anil jami' nee na yonent bay saasaam Ashura waa Quraysh lañ ko doon woor boobu yonent bay saasaam mu nga Makka waa Quraysh lañ ko doon woor yonent bay saasaam da ko doon woor bien mu ñëw Medina ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam fekk boobu waxoon nañ la la lay demee waxuñ na daa ñëw ci bés bi euh, euh, rabiul awal bi ñëw fekk fa waa yahuudi di woor jour boobu loolu waxoon nañ la li al imaam ibnu al haafiz ibnu Hajar waxoon te loolu imaam al haafiz ibnu Hajar wax ci mu ko jëlee mooy al imaam al haafiz ibnu al qayyim fi zaad voilà comme niñ la ko waxoon ne ci al imaam ibnu al qayyim <laughs> billahi <laughs> imaam ibnu al qayyim billahi rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a waaw wa radiyallahu taala anhu wa ardah Imaamul Qayyim non dafa nekk ku raar quoi masha Allah non ku raar la ku raar ku raar waaw ku raara raara raar non mbedd duma romb daal di am am Ibnul Qayyim ah. non non non attention ah. non damay ragal ne fii mu ne ñun comprendre ñu waaw xamuñu kan mooy al imaam Ibnul Qayyim ya <laughs> rahimahu <laughs> Allahu taala imaam al-Haafiz Ibn al-Fath lam doon wax noonu ci imaam Ibnul Qayyim la ko jële woon voilà mooy euh, que ne loolu euh, tekkiwul ne yonent saa salaam dafa ñëw jour boobu euh, mu agsee Rabiul Awwal la ñëw après mu daal di ñëw rek daal di fekk waa Quraysh di woor noonu. Oh, non non waa waa yahud yi loolu loolu voilà du loolu fen suwaa ñu ne mooy mooy euh, dafa ñëw toog ba comme rabiul awwal ñëw ba tam xarit beneen at bi commencé mooy muharram ci la leen gise benn wala mu nekk ne yahud yi ñoo jaawale woonu euh, euh, Euh, date yi comme que ñoom ci jant bi lañ ko doon kale comme li imaam Ibnul Qayyim leeral ci Az-Zaad boo demee foofu mu ngi fay leeral bu baax te loolu la waxam jooj la imaam euh, Ibn Hajar daal di woon tënk rahmatullah alayhi que ne ñoom mbir yi dañ koo mujj di teg ci ci jant bi alors ki alors ki yooyu ci weer wi la woon moo tax c'était possible mu tombe yeneen saa bi mu ñëwee Medina ala saakina afdal saasam de ñoom ñuy wóor bés boobu waaye sauf que bés boobu ñu doon wóor ne Ashura la dadul Ashura dëgg-dëgg voilà parce que dañoo ja dañoo sànq borom bi daf leen a wëlliif xam bés bi dëgg-dëgg comme bi nga xam ne noonu la leen wëlliife ci yu bari ndax seenu càggante ak seenu teengal ak seenu ñàkk te manaan teengal sax ñàkk euh, ñàkk taqsir mooy gàttañlu ci digalu yàlla yi ak yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam kon hmm, jaax na léegi kon euh, euh, kon loolu waxoon nañ la kon yonent saa salaam sayyidatu Aysa kon Euh, loolu la waxoon waa Quraysh ak Ibnu Umar dañ doon woor yeneen saa ko doon woor ca Quraysh mu ñëw mu Medina fekk yahuud yi di ko woor mu laaj leen yéen lan moo tax ngeen di woor bés bi ñu ne ko mais bés bi <laughs> najjallahu fihi Muusa wa bani Israa'iila min aduwwihim wa gharraqa Firawna <laughs> waaw waaw <laughs> najjaa Muusa wa gharraqa Firawna yoneen saa sallam ne ko Abul yow xanaa xamoo de yëgoo affaire bi loolu la mooy boo gisee bés bi ñu koy woor bés la boo xam ne bu bu bu bu bu bu màgg la waaw ndax kat ci lañu suñu boroom daal di woon muccal Seydina Muusa alayhi salaam ak wa qawmahu ay ñoñam ñoo ko àndoon ak moom gëmoon ko abanu Israaïl bañ jógee Misr di jël mer Rouge euh, euh, géej ga euh, Firawna topp leen ak wa junuuduhu ak ak ak ak ak soldaaram ya boroom bi daal di leen labal bés boobu la woon te waxoon nañ la bés boobu hadith euh, bi nekk ci musnad al imam ahmad gisoon nañ yooyu yëpp bii weesu que ne euh, Seydina Abu Hurayra hadith am radiyallahu anhu borom bi tabaaraka wa taala daal di woon muccal safinatu euh, Seydina Nuux ga ca la ko accosté woon ca al-Juudi ah, te loolu gisoon nañu bon ci masaalik bi tuddoon nañ li al Cheikh Abul Mahamid al Cheikh Ahmadul Xadimi alayhi ridwanu cheikhu uh, uh, ahmadu alkhadimu <laughs> ah, alayhi ridwanul baqil xadim alayhi ridwanul baqil xadim waxoon foofu alqadim alayhi ridwanul baqi alqadim alqadim mooy borom bi <laughs> voilà alxadim ah cheikhul xadim mooy ki nga xam ne eh, liggéeykatu yeneen ci bi alayhi salaatu wa salaam voilà alqadim nag kooku mooy borom bi voilà mooy yal na ngërëmu borom bi nga xam ne moom ak nekkam amul fu mu tàmbale amul fu mu yem di euh, dotteeku ci moom saa su ne li waxoon ci masaalik ci muy wax ci koor yi ci njàlbeenu téere bi rek waaw loolu tamit gisoon nañ ko ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ak wax yooyu ci yan ci ban xadiis ak li nga xam ne moom la al imaam Ibnul Jawzi na ko noon jamii daal di woon wax ci hadith boobu doon répertorier beneen yooyu ak xew wala boog xew-xew yooyu ci amoon walillahi alhamdu wal minna kon ñu am beneen temps kon boo seetloo dafa am taaw Quraysh bu ko yeneen saa sam doon woor foofu mu nga woon Makka waa Makka dañ ko doon woor ñoom jëflin ñoo ko bu jëflin gaa yooyu taaw Makka yi dañ ko doon woor te ñoom ci seen maam yi lañ ko jëlee woon loolu waxoon nañ la euh, euh, fan lañ ko tegoon waaw léegi yonent sallallahu alayhi wasallam da ko doon woor tamit mu ñëw Medina fekk yahuudi di ko woor mu laaj leen ñu ne ko kon bés la boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf cee muccaloon Seydina Muusa daal di ciy labal Firawna alayhi salaatu wassalaam euh, Seydina Muusa labat ci Firawna al-mal'un euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ne fa saabahu Muusa xam nga ci riwaaya imaam Abu Hurayra bu ñu doon wax dafa fa saabahu Nuuh wa Muusa shukran waaw Seydina Nuuh woor ko sant yàlla ba mu accosté ba mu costé batoom nga Seydina Muusaa moom liy xew ci bés boobu moom mu ko sant ji borom bi muccal gi mu ko muccal ci noon bu mag bi di Firawna léegi yonent bi saa saa am ne na nag nahnu ahaqqu bi Muusaa minkum ñun ñoo gën a yeey ci Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam ke yéen yahuud yi ñi voilà léegi fa amara fa saamahu wa amara bi siyaam yeneen saa salaam daal di koy woor digle nag saxaaba yi di ko wor te gisoon nañ ne dama lay defal historique bu ndaw rek que ne yeneen may saa saam dafa digle yónnee ay saxaaba te yii yëpp gisoon nañ ko duñ taxawaat ci taxriij yeeg yooyu quoi mais ñu wër wax ci pénc mi bu doon wax yi tey ne képp koo xam ne lekkoon lekkoo woon ci suba ba léegi yow continuer bu lekk continuer nga woor continuer jàppal sa biir foofu te bu lekkaat képp koo xam ne jotoon ngaa lekk bu lekkati dara ngay kon na tay bésu Ashura la ba pare yónnee ci waa aslam yónni benn waaye mu dem ca aslam tuy bi boo bële wax leen la même chose waaye wax nañ lam nar waaye boo xam ne dañu saa saa waa mee bu ma demee fekk ñi nga xam ne jot nañoo lekk nag mu ne ñi jot a lekk nee leen leen nañu arrêté buñ lekkaat ndax tay bésu Ashura la Sayyid Ibn Mas'ud radiyallahu anhu gis nañ tamit moom li nga xam ne moom la waxoon ak Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan ñoom Salamatu ibn al-Akwa'i radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi loolu lépp nag dañuy indi ci masalaam waaw léegi waaw Ashura kon moom ba muy tàmbali farata la woon wala déet al imaam ak léegi quoi léegi moom leer na du farata al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci al minhaaj sharh saxiix Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne ittafaqa al ulamaa ala anna sawma yawmi Aashuuraa al yawm sunna laysa bi waajib mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu dalaa njëkk a wax àtteeb léegi <laughs> ke ne woor bésu Aashuuraa moom fa euh, fukki fan ci weeru euh, Tamxarit loolu sunna la waaw sunnaa yonent bay saa saam mu tëral lu baax la bari ngëneel waaye lay sabi waajib nekkul nag lu war mu ne waaye waxtalafu waaye nag wute nañ de fan lañu wute fii hukmihi fii awwal al-islam hiina shuri'a sawm qabla sawmi ramadan boroom xam-xam nag wute nañu waaw waaw ci atte yi woor bésub Ashura bañ koy door a yoonal ba koy saa saam door a digle ndax boobu mooy avant ah, euh, Ramadan ñëwagul woon waaw parce que Muharram moo jiitu Ramadan yonent bi saa saam Rabiul Awwal la agsi le douze Rabiul Awwal <laughs> waaw la agsi lundi ah la rasuulu rabbil aalamiin waaw Allahu akbar oh yàlla laa wax ci la agsi fi nga xamante ne nii. mooy euh, euh, euh, réew ma dëkk bu neex wa te am solo <laughs> waaw yawmul isnayni rabiul awwal lu douze léegi bi mu agsee loolu muy at moomu kon moo tax bi ñuy def loolu taarixu ak julli ñu fañ lay commencé saxaaba yi jamonoy Seydina Omar ñu mujj teg muharram waaye waxuñu ne bés bi yeneen saa sam dugg ci Medina mooy bés ba nga xam ne ci la façon ne day hijra day génn euh, loolu waaye euh, ginnaaw loolu lépp ñun li ñu soxla fii mooy kon at mu njëkk moom mu ñëw ñëwul début de l'année muy muharram ñëwu ko euh, Medina rabiul awwal ay balaa wax jee gën neex daal mooy danga ñuy fàttali weer yi lu jullit aywa ba léegi ah waaye loolu jàpp nga ko muharram moo njëkk tamxarit rabiul awwal aywa rabiul saani jumaadal ula mooy ñaar yi nga xam ne dafa am benn un ak deux ñoom ñoo mooy rabiul awwal rabiul saani jumaadal ula jumaadal saaniya ñaataangoo am nga cinq xoola muharram rabiul non am na buñ tëj waaye <laughs> am na buñ tëj safar nag <laughs> ah safar <laughs> voilà gi tamxarit màggal da ngay màggal ba pare door ak damu bay am na da ngaa réer ci mbir kon rabiul awal noonu ma naan muharram tamxarit mooy lam weeru màggal la ko wolof yi wax rabiul awal muy weeru gàmmu rabiul thani ñaareel bi ñaareelu rabi bi deux yaa ngi am ñeenti weer a ngoog jumaadal ula kenn du wax jumaadal awal jumaada féminin la waaw mu ngi mel ni nga naan maison blanc foo ma maison blanc rek <laughs> fii mu ne ñi dégg tubaab yépp mën nañoo crise <laughs> une zone franc ay wax maison kay xanaa blanche saa yi nag da ngay waaru ma ne waaw gis nga boo fa waaroo nag waarul ma ci lii en arabe <laughs> jumaada boo fi ne awal mooy loolu rek mooy maison blanche <laughs> kon ku nangu maison blanche rek waxal jumaada aw jumaadal awal waaw moom eh, jumaa mubaarak yee yem <laughs> jumaa mubaarak moom yàq wax maison blanche yee na yem wala li nga xamante ne mooy eh, eh, zone franc voilà la zone franc. au lieu zone franche wala une dame blanche nga naan une dame blanche yaa ngi ñoom a yem yow mi naan jumaa mubaarak jumaa féminin mubaarak mubaarak tun jumaa tun mubaarak tun nga ne jumaa mubaarak loolu la mais pas mubaarak comme ni ko gars yi di loolu. Euh, problème wu euh, partage la ak ñàkk a bàyyi xel léeg sax nit ki dina xam ne loolu du lii waaye tàmm du ko seetlu sax jumaa mubaarak jumaa mubaarak alors que loolu faute la ci ñi nga xam ne ñooy les grammairiens arab te ci arab bu jub loolu mooy yoon <laughs> jumaa kon mubaraka léegi kon bu ñëwaatee kon jumaa al muharram safar rabiul awwali rabiu sani jumaadal ula jumaada saniya juróom benn weerango nga am rajab bi mu la ne woon moo jumaada ak sha'ban saway sànq dañuy tàmbali yeneen saa sala ma ko wax ci hadisu sayyidina Nufay al-Harith Abu Bakr rajab ah après rajab sha'ban boo jógee ci baraxlu yaa ngi ci ramadan ramadan mooy neuvième mois juróom-ñeenteelu weer ah weer wu barkeel wi shawwal di weeru kori waaw bésub feet baa ngoog weeru feet waaw léegi nag zul qa'da muy fukk ak benn ak zul muy fukk ak ñaar di weeru tabaski zul di digg tabaski ak tabaski léegi muharram ñëwaat yonent saa salaam kon rabiul awal la ñëw ah kon boo seetee rabiul awal la ñëw Medina léegi toog rabiul saani ah voilà jumaadal ula juma jumaada saaniya rajab shaabana ramadaana ah sabaana ramadaana shawwala dhul qa'da wala dhul qa'da dhul hijja muharram ñëw waaw kay mu doon a gis nag yahuud yi di woor mu ne leen wóoyee lu leen di woor nii ñu ne ko lii kat bés la boo xam ne wax li ñu waxoon mu ne ñoo leen gën a yee ci ñoom digle ñu woor waaw kay nag digle boobu nag fa la wax ji nekk te lii Ramadan ndax Ramadan deuxième année bi at bi ci tegu mooy boo tombee Muharram boobu safara ci tegu boo jógee ci safar Rabiul Awwal Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumaadal Uula Jumaadal Thaniya Rajab Sha'baan Ramadan ñu door a farataal koor te ñaaree lool ma loo xool ba tombé bésu Badar le 17 <laughs> ña fa demoon nag wooruñ ndax yeneen saa sax da doon buñ demoon ci xare yooyu da doon digle ñu daal di dog ngir mën a te te dañoo génnoon gis nga Badr Badr jagawul Medina ah yaa <laughs> Badar gars yi dañuy def kullu ziyaar mais dem ba Badar daa mel ni dégg ko ah <laughs>